alimamu alxafidu nnawawiyu rahimahu llahu taala mu indi beneen boo xam ne mooy xadis mille trois cent soixante non mille trois cent quatre-vingt-six faut pas ñooñu delloo ci ginnaaw way <laughs> ay yow commencé nañuy delloo ci ginnaaw loolu mooy lan voilà loolu il faut faire attention kon nag mu ne waan abi saciidin alxudriyi radiyallahu taala anhu an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala lan yashbaca muuminun min xayrin xataa yakuuna muntahaahu aljanna rawaahu tirmiziyu rahimahu llahu wa qaala xadiisun xasan kon al imaam mu daal di indi hadis bi mu teg ci ne ah, wa an abi Sa'id mu ngi jële ci baayu Sa'id al-Khudri bokkoon ci waa Khudra min bani Khudra bokk ci waa banu Khudra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa radiyallahu anhum hmm? an rasulillahi muy jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na lan yashba jamais jamais jamais mu mu mu mu mu mu nekk koo xam ne day rassasié wu waaw du du du du du suur mukk suur lool lool moom du ko def kan mu'minun aji ngëm yàlla moom du suur mukk ah min xayrin ci yiw waaw yiw non yiw moom mooy li nga xamante ne moom du ci du ci suur mukk waaw xatta mu ba ni nga xam ne muntahaahu moom moomee nga xamante ne mooy aji euh, bëgg yiw googee ba ni nga xamante ne rek mujjantalam day nekk yakunu mu nekk muntahaahu aljanna ajjana waaw waaw moom moom du ci mukk foog noonu lay topp di nekk ba ni nga xam ne ci la faatu di dikk mu dem àjjana mu ne rawahu hadis bi soloo na ko at-Tirmidhi daal imam Abu Isa rahimahullah at-Tirmidhi wa qaala mu ne hadithun la boo xam ne bu baax la ah léegi laaj bu njëkk mooy est ce dong moo ko indi ma wal imam Abu Isa ñu ne la est ce que bii tamit est ce que <laughs> allahu akbar allahu akbar allahu akbar ah <laughs> <laughs> waaw kon moom donc moo ko solo al imam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah mu ngi kon di abwaabul ilmi an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam baabu ma jaa fi fadlil fiqhi fil ibaada ala al ibaada waaw ngëneel gi nga xam ne buntu bi wax ngëneel gu xam-xam xam am xam-xam bu sew dégg-dégg bu sew xam-xam ëpp doole ci jaamu yàlla joo xam ne àndul ak jaamu àndul ak xam-xam daan parce que xam-xam jaamu yàlla waaw moo ci yeneeni façon yi ngay jaamoo yàlla waaw tax ku ci nekk yore borom bi yombalal la yoonu àjjana te yaa ngi ci jihaad mu ne haddathana Umar ibn Hafs ash-Shaybani al-Basri mu ne nettal nañ imam at-Tirmidhi suñu sëriñ di Umar ibn Hafs ash-Shaybani al-Basri rahimahullah di Umar ibn Hafs ibn eh, Subayh Abul Hasan ash-Shaybani al-Yamani al-Basri rahimahullah génn àddina environ deux cent cinquante rahmatullah alayhi wala moom mi eh, eh, di nga xamante ne saduq la borom Taqrib at-Tahdhib al-imam al-Hafiz Hajar wax ne ku dëggu la rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana Abdullah ibn Wahb mu ne ki ñu nette mooy Abdullah ibn Wahb ah muy maliki bu mag bi Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawla Abu Muhammad al-Misri al-Faqih rahimahullah génn àddina cent quatre-vingt-dix-sept rahmatullahi alayhi an Amr ibn al-Harith moom kenn du laaj Abdullah ibn Wahb moom mooy kan moom waaw thiqatun hafizun abid <laughs> non kii moom boo koy laaj bokk ci rijaalu sahihayn góor ñi ngay fekk sahih imam al-Bukhari sa imam Muslim rahmatullah alayhi an Amr ibn al-Harith moo ko jëlee ci Amr ibn al-Harith ibn Yaqub ibn Abdillah al-Ansari mawla Abu Umayya al-Misri muy waa Misra moom itam thiqatun faqihun hafiz la borom Taqrib at ma rahimahu ku dëgër la nekkoon hafiz takkatu bokk borom xam-xamu hadith yu mag yi ba pare nekk koo xamante ne nii moom uh, ku wóor la ku dégg diine la ku borom xam-xamu bu mag la kon nagaan Darraaj moo ko jëlee ci Darraaj di Darraaj ibn Sam'aan Abu Samh al-Qurashi as-Sahmi al-Misri al-Ma'afiri al-Qaas nekkoon saduqun uh, waaye nekk na ci xadiis yi muy jëlee ci Abu Haytham ak ak ak ak faiblesse comme ni imaam Abu uh, Ibn Hajar daal di wax an Abil Haytham ba pare mu jëlee ko ci ki mu wax muy Abul Haytham di Sulaymaan ibn Amr ibn Abd hmm? ñi ne non ibnu Ubayd al-Laysi eh, la rahimahullah al-Misriyu rahimahullah kañ la gën a addina kañ la génn addina loolu gisuma ko kanta eh, eh, kii nga xamante ne mooy Darraj Darraj moom moom mu ngi eh, génn àddina l'an cent vingt six mooy année bi topp ginnaaw bi Seydina Az-Zuhri génn àddina Imaam Az-Zuhri am na tamit ñu ne cent vingt six la génn àddina waaye cent vingt cinq mooy li gën a nekk li nga xam ne mooy li gën a wax mooy li gën a wax a wax te année boobu ci la Abdallah ibn Wahb bu gane àddina cent vingt cinq ah rahmatullahi alayhi ah, kon Abul Haytham mu jële an Abi Sa'id al-Khudri di Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Sa'laba ibn Ubayd ibn Abjar Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji Abdullah al-Madani Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wa an abiihi di shahidu Badr ki nga xam ne mooy baayam non Uhud Uhud Uhud voilà génn àddina am nañu ne 63 ba 74 ay wax rahmatullah radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala lan yashba'a al-mu'minu min al-khayri yasma'uhu hatta yakuna muntahahu aljanna gis nga fii ni xam ne noonu la fii dane lañ yashba du du du suur mukk mukk mukk mukk mukk mooy jullit du doyal mukk mukk al mu'minu way ngëm yàlla gi min xayrin ci yiw boo xam ne yasma'uhu bu muy dégg la waaw yasma'uhu bu muy dégg la ah bu muy dégg la xatta ba ni nga xam ne rek yakuuna lay nekk muntahaahu mooy terminusam fa muy jeexale ah aljanna mu nekk ajjana fekk duggul ajjana saa su ne amul kenn koo xam ne mooy yow li ngay déglu ci ay yi ay alquran yi ngay déglu yépp amul kenn koo xam ne wa jaji ngëm yàlla joo xam ne non alquran nag li ma ci jàng man doyal naa man doyal naa ko quoi alquran moom léegi c'est bon man naa dund léegi li def saa dund saa may déglu alquran wala di ko jàng wala di ko nafar parce que man àgg naa ko quoi loolu julli du ko wax waaw loolu julli du wax loolu déedéet parce que du ci doyal saa su ne muy gën a neex fatiha saa booy julli tari yow 17 di nga julli 17 rakka yoo xamante ne par jour minimum bu ci nekk di ci tari fatiha te saa su ne muy gën a neex waaw <laughs> léegi waxuma la ak naafila yi ngay naafila ak yeneen ak yeneen ndax loolu kenn du ci doyal kalaamu rabbil alamin kalaamu rasuuli rabbil alamin alayhi salaatu wassalaam loolu kenn du ci doyal way ngëm yàlla yiiw du bu muy déglu ah moo tax tout le temps ngay teg ay kii alquran saa saabu jeexee nga dégluwaat wala affaire yi di gën a neex waaw waaw loolu la ndax lan lan yashba al mu'minu waaw bii dane al mu'minu def ko al bi nga xamante ne mooy Euh, article défini ba ci Riyad bi lay yashba mu'minun min xayrin hatta yakuna muntahahul janna waaye ñun version bi ñu am mooy imam am naa loolu version am noonu la mel mais ñun bi ñu ci am ci imam yashba al min xayrin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul janna ba ni nga xam ne daal terminus am mooy fu muy duggee ajjana voilà kon mu ngi noonee waaw mooy yiw moom. du moom la doon wax ci yeneen beneen xadis al kalima al kalima al hikmatu dallatul mu'min fa haythu wajadaha fa huwa ahaqqu biha imaamu Tirmidi moom la ci teg waaw bi mu indee xadis bi boobu la ci teg waaw al kalimatu wal hikma waaw mooy al fiqhu moo tax imaam Maalik ne al hikma mooy al fiqhu fi diin waaw ndax qaala Allahu ta'aala yu'til hikmata man yashaa voilà mu ngi noonu mu ne imaamu Maalik ne al hikma boobee nag. muy sagesse boobee du sagesse grecque ah waa yow al ah, yunaniya Platon loolu xam ne waxi caaxaan la waay <laughs> al mooy dégg diine gu sew am dégg-dégg bu sew ci diine ndax borom bi nee na yu'til hikmata man yasha mooy jox xam-xamu diine dégg-dégg bu sew ci diine di ko soob waaw bàyyi ba voilà mooy noonee waaw li nga xam ne mooy fondement mooy li nga xam ne mooy tukkee alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu la waaw loolu mu ne loolu nag mooy li nga xamante ne moom la nit ki dallatul mu'min mooy li muy sàkku voilà fépp foo xam ne fa haythu wajadaha fa huwa haqqu biha fu mu ko fekk moom julli bi moom ci gën yey waaw moo tax ay nekk fi affaire affaire par parloo yooyu waa diw moom ab xaadir la alors que man moom ibaadu rahmaan laa non mais xam nga ne xam-xam bu leer la yor nga ne man du ma jànge ci moom parce que non loolu mooy doo xam mooy en tout cas dina am xam-xam yu bari lu rëcc loolu affaire fanatique kese la yonent may saa saa nee na al kalima al hikma dallatul mu'min fa haythu wajadaha foo ko fekk ak ci ko mu ma di nekk fa huwa ahaqqu biha yaa ci gina yee voilà kon nag affaire bi loolu la quoi waaw mu yaa ci gina yee xam ko takk ko waaye di ko jëfe te yàlla tax te tamit di ko xamle te yàlla tax kon nag mu ngi noonee quoi il faut pas nekk un nekk koo xamante ne da ngay sànku da ngay nekk koo xamante ne nii da ngay borne ndax fa nga nekk ñoom ay nit la ñu borne ñoo xamante ne nii daal di tout le temps ñu ngi ci euh, yu borne kese wal iyaazu billah voilà kon lan yashba al mu'minu min xayrin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al janna voilà waa du suur mukk du doyal mukk du regg mukk way ngëm yàlla ji ci yiw goo xam ne moom lay dégg la ba ni nga xam ne ca lay àgg àjjana rek waaw moom daal bu àggee àjjana foofu nag fa la xéewalee di gën a màgge parce que boobu borom bi da leen di yenkiwal ay xeeti jaamu yàlla comme ni ñu leen di yenkiwale tudd yàlla comme ni ñi nga xam ne kaw suuf noonu lañ fiy noyyee nu mel noonu la ji tudd yàlla yi noonu lay mel ci ñun te loolu mooy objectif bi voilà mooy objectif bi ndax bala ngaa dugg àjjana radiyallahu anhu wa ardaahum da ci tey waradu anhu borom bi foog mu gërëm la te bu la gërëmee jeex na bu la fa dugalee jeex na waaw boobu moom mooy lépp day day ñëw ci yow waaw waaw a'dadtu li ibadi salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala xatara ala qalbi bashar waa waajal préparer naa man borom bi tabaraka wa sama jaam yi nga xam ne saalihuuna yu baax yi newoon ci xam-xam ji nii ha loo xamante ne nii maa leen di def nag ñu suur ëllëg aynun ra'at bés ma su koo gis wala udunun sami'at nopp ma su ko dégg te ma su la toq ci xolu mbindeef kon nag mu ngi noonee waaw kon lay yashba kon nag jullit fu mu war a nekk mooy xam-xam bu nekk xam-xam day woo beneen xam-xam waaw moom du doyal mukk di di di di di di di contenté wu sur ses lauriers ci liñ jot am tuuti doy loolool déedéet day gën rek bëgg di approfondir du yem ci surface yi day gën a dugg te géej la boo xam ne du jeex parce que bi la xam-xamu borom bi amul fu mu tàmbalee bay am fu mu jeex waaw wala yuhituuna bi shay'in min ilmi te du ngeen peeg mukk duñu peeg mukk ci dara ci xam-xam kon nag da ngay da ngay féey rek waaw doo nag waaw ba ni bi nag di la terale indi la àjjana wallahu taala alam alimam alhafidu an-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa taala waaw mu di beneen xadis boo xamante ne nii xamatina xamatina wallahi moom solo te xadis boobu noonu eh, eh, imaamu Tirmidhi moom ni mu moom la jiital buntu bi ñu la wax léegi moom la indi woon juste avant xadis bii ñu gis nii bu Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wa arda ah voilà xam nga biñ génn moom kese gondi mais bii nag moom du moom moom lañaa gis ni hmm? eh, non moom kese ko di tamit voilà bi tamit mooy ñetti hadis yi <laughs> moom kese ko ni mu ne wa nabi umamata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala fadlul alimi ala al abidi ka fadli ala adnakum summa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha ta'aala wa malaa'ikatahu wa ahla as-samaawaati wal ard hatta namlata fi juhurihaa wa hatta al-huut la yusalluuna alaa mu'allimi nnaasi al-khayr rawaahu at-Tirmidhi rahimahu llahu wa qaala hadiisun hasan no gis nga hadiis yi nii képp koy wax ci ngëneelu xam-xam mooy xadiis yi moom la fi al imaam dajale voilà ak ki nga xamante ne day jàngale xam-xamu diine buy tàmbale introduction bi xadiis yi la war a dugg waaw xëy même loolu nit ñi ci jaamu ci sàkku xam-xam te xam ne fii ñu ne mooy yoon wi fii mooy yoonu yonent bi alayhi salaatu salaam lii la yara woon saxaabaam yi radiyallahu anhu bu ñëwee nag ba ràpp ba jamono di dox mel ni lii nekkatu fi daa fekk ñoom nit ñi ñëw seen gannaaw ñoo tegg tànk fañ ne woon yoon waa ngi fàttali leen xadiis voilà kon nag mu ngi noonee mooy buntu bii moom moo tax mu am solo ay thématique la ko def yu am solo yoo xam ne yow boo soxlaa ci wax ci ben domaine benn kii da ngay ñëw rek fekk mu daaj la fay dajalal radiyallahu anhu wa jazaahu allahu an al-islaami xayra mu ne waa nabi Umaama hadis 1387 mu ngi jële ci sayyidina wa mawlaana Abu Umaama ah, radiyallahu anhu al-Baahili anna rasuulallahi kenn Euh, fadlul aalimi di wax ngëneelu xam-xam quand <laughs> mu ne xadiis biñ génn waxoon nañ lëkkaale ma bunt bi lëkkaale ma bunt bi mooy xam-xam kenn du ci doyal fadlul ilmi kenn du ci doyal kenn du ci ne naan doyal naa ndax lan yiiw la gudul jeex boo xam ne nag noonu ngay nekk borom bi di la ci nampal par ndànk-ndànk par ndànk-ndànk ba nit nga xam ne di la ubbil ay yu yaatoo yaatu ba li mu lay dugale àjjana ndax yaa ngi ci yoon wi man salaka tariqan ñëwaat kon sayna abu umama mu ne yonente bi alayhi salaatu wa salaam nee na fadlul aalimi gëneelu boroom xam-xam bi alal aabidi ci ki nga xam ne day jaamu yàlla te àndul ak xam-xam <laughs> ka fadl yi day mel ni hein man sama ngëneel ala adnaakum ci gine tuuti ci yéen waaw ci gine néew ay daraja ci yéen boo ko comparé man yonent bay saasaam ak kooku gis nga ni ma rawe kooku ki nga xam ne mooy xam boroom xam-xam bi noon la rawe ki nga xamante ne mooy kiy jaamu yàlla te àndul xam-xam allahu akbar <laughs> mu ne summa ginnaaw wi qaala mu wax rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam inna allaha dëgg-dëgg yàlla ta'ala mi kawete yéegut wa malaikatu alayhimu salaatu wa salaam ak malaakaam wa ahla samaawaat ak waa asamaan yi wal ak waa suuf hatta namla hatta même melentaan bi sax melentaan bi fourmi yi fii juhriha nekk ci biir fourmilière am mooy ci biir paxam wa hatta al hut hatta poisson yi jën yi nekk ci biir ndox yi sax la yusalluuna dañuy waat naane ne dañuy julli dañuy ñaanal ah dañuy ñaanal ala ci ki nga xam ne muallimin naasi ka nga xam ne mooy xamal ña nga xam ne ñooy xamal nit ñi alxayra yiiw si kiy jàngal nit ñi yiiw di leen muy yiiwu alquran ak sunna di leen xamal li tax yàlla bind leen li tax yàlla indi leen fi ka koy xamal nit ñi yàlla azza wa jalla malaakaam yi waa asamaan muqarrabuuna yaa ñépp waa suuf hatta fourmi bi melentaan bi nekk ci paxam xatta jën yi nekk ci biir ah ndox yi moo xam géej yi océan yi wala déeg yi wala teen yi wala fépp dañuy ñaanal yàlla yiiw ci ki nga xam ne mooy jàngal nit ñi yiiw allahu akbar ya <laughs> mu ne rawahu Tirmidhi mu ne al imam Abu Isa Tirmidhi moo ko soloo mu ne wa qaala mu ne hadithun hadith la hasanun bu baax wana xadis boobu ki ko solo mooy abu isa hmm? moom moo ci wéete rahimahullah léegi moom mu di wax nañ la ko léegi xadis bi moom la jiital xadis bi ñu génn euh, muy xadisu abwaabu téere bi nga xam ne abwaabul ilmi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu ma jaa fi fadlil fiqhi ala al-ibaada mu ne haddasanaa Muhammad ibn Abd al-A'laa as-San'aani rahimahullah mu ne nettali sunu sëriñ di Muhammad ibn Abd al-A'laa as-San'aani di Muhammad ibn Abd al-A'laa as-San'aani al-Qaysi Abu Abdillah al-Basri génn àddina di fiqa génn àddina en deux cent quarante-cinq rahmatullahi alayhi fiqa mooy ku wóor voilà qaala mu ne haddathana salamatu ibnu raja mu ne ki nett mooy salama ibnu raja at-tamimiyu abu abdirahman al-kufiyu rahimahullah génn àddina kañ la génn àddina kañ la gane àddina dajuma ko hmm? imaamul haafis ne na saduqun yawrub moom ku dëggu la waaye léeg-léeg mën di ay yutumuranke rahmatullahi alayhi mu ne qaala mu ne haddathana al-walid ibnu jamil mu ne ki leen nettali mooy al-Walid ibn Jamil ibn Qays al-Qurashi al-Kindi ñii na al-Kinani Abu Hajjaj Abul Hajjaj al-Filistini al-Yamani al-asl rahimahullahu ta'ala <clears throat> kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko borom euh, Taqrib at-Tahdhib ne na saduqun saduqun yukhti ku dëggu la waaye day juum rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana al-Qasim wa Abu Abdirrahman mu ne ki leen nettali ma al-Qasim di al-Qasim ibn Abdurrahman ash-Shami Abu Abdurrahman ad-Dimashqi mawla Abdullah ali Abu Sufyan ibn Harb radiyallahu anhu moom mu ngi génn ànd lan cent douze al-imam al-hafiz rahimahullah nee na saduqun yaghrubu kathira ku dëggu la waaye nit la koo xamante ne day nekk koo xamante ne day def day day indi yu tumuranke lu bari voilà loolu moo tax xadis bii nii am na euh, gis nañ ne imamul Tirmidhi dane xadisun xasanun euh, moom xadis la boo xam ne euh, dafa wér euh, xadisun xasan bu baax la al-imaam al-Iraaqi rahimahullah Zaynuddin al-Iraaqi mu ne axrajahu axrajahu Tirmidhi min xadis Abi Umaama wa qaala xasanun saxiix mu ne al-imaam <coughs> at-Tirmidhi moo ko solo ci xadis Sayyidina Abu Umaama mu ne xasanun li nga xam ne saxiix imaamu Suyuuti al-Jaami' as-Saxiir daal di koy mandargaal bi siha kene loolu lu wér la euh, euh, allahu taala aalam ku mel ni imam acheikh al albani dane hadis bi sahih la rahmatullahi ala aljami kon hadis <coughs> euh, bi kon mu ne kon an abi umamata alqasim abou abdirahman jëla abou umama di souday ibne ajlan ibne wahb ibne amr ibne amir ibne rayah ibne alharis ibne sab ibne amr ibne thalaba ibne qays aylan abou umama al-Siwar al-Bahili Euh, génn àddina am ñu ne la 86 am ñu ne la 81 ne woon taalibe ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala xoolal hadith bi euh, ni ko imaamu Tirmidhi indi mu ne zukira li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rajulan ahaduhuma aabid wal axaru aalim fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fadlul aalimi ala al-aabidi ka fadli ala adnaakum thumma qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha ta'ala wa malaikatahu wa malaikatahu alayhim as-salatu was-salam wa ahla as-samawati wal-ardin hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huuta la yusalluna ala mu'allimi an-nasi al-khayr hadha hadithun hasanun sahihun gharib sami'tu aba ammar al-husayn ibn hurayth al-Khuzaa'i yaqul sami'tu al-Fudayl ibn Iyaad yaqul aalimun aamilun mu'allimun yudaa kabiran fi malakuti samawat waaw Allahu akbar mu ngi noon Allahu akbar ah. Allahu akbar ah. xoola mu ne imaamul al al kii al-Bahili Suday ibn Ajlan Abu Umaama radiyallahu anhu mu ne zukira dañoo tudd li rasulillahi ñeel ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dañoo tudd fa moom tuddal ko ne ko waa rajulaani waa yonent bari saa saam ñaari góor a ngi ñaari nit ahaduhuma kenn ci ñoom abidun ab jaamukatu yàlla la day lëlu rek waaw foo ko fekk mu ngi ci xalawaat yi di wëlu di jaamu yàlla rek nee na wal aaxar keneen ki nag beneen waa ji moom aalimun boroom xam-xam la nag bu yaatu xam-xamam fa qaala rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne fadlul aalimi ngëneelu ki nga xam ne mooy boroom xam-xam bi alal aabidi ci ki sàkku ki jaamukatu yàlla bi ngeen wax ka fadli xam nga ak ñépp ah. voilà ka fadli dafa mel ni sama ngëneel gi ma am ala adnaakum ci ñi gën a suufe ci summa qaala rasulullah mu ne ginnaaw gi yonent wax ne inna allaha gis nga borom bi ta'ala mu kawe mi te wa malaykatu ak malaakaam yi alayhimu salaatu wassalaam yal na borom bi julli ci ñoom wa ahla samaawaati muccal leen ak waa asamaan wal aradiina ak mbooleem waa suuf yi hatta namla ba xam ne hatta ba nga xam ne sax xorondom bi fii juhriha nekk ci paxam ci kàmbam wa hatta al hatta li nga xam ne mooy jën wi Eh, mooy la yusalluuna dañuy julli dañuy ñaanal ala muallimin naas alxayr ki nga xam ne mooy xamal di jàngal nit ñi yiw mu ne hada lii xaditun xadis la xasanun bu baax saxihun bu wér garibun bu baax imaamu Nawawi fi mu ci am hada xaditun xasan imaamu Tirmidi bu dee ñun version yiñ am dajee dolli saxihun bu wér garibun bu tumaranke mu ne sami'tu dégg naa Aba Ammar al-Husayn ibn Hurayth al-Khuzaa'i Eh, moom al imaam at-Tirmidhi mu ne dégg naa eh, ki nga xamante ne mooy Abu Ammar di al-Husayn ibn Ali al-Khuzai rahimahullah mu naan hmm, al-Husayn ibn Hurayth voilà ibn Hurayth al-Khuzai yaqulu mu naan sami'tu al-Fudayl ibn Iyad ibn Iyad mu ne dégg naa al-Fudayl ibn Iyad nitu yàlla bu mag boobale radiyallahu anhu yaqulu mu naan alimun aji boroom xam-xam amilun tey jëfe xam-xamam muallimun ba pare jàngale xam-xam ba yudaa dees na ko woowe kabiran fii malakuuti samaawaat ca piyu asamaan yu kawe ya ku mel noonu ci kaw ci waa suuf waa asamaan kabir lañ koy woowe o kooku kaw mooy al kooku kabir la mooy ku mag <laughs> voilà waaw <laughs> akbar ah. léegi hadis bi kon al imam ad-Daarimi daal na koy solo jële ko ci Makxuul loo xam ne mursal la waaw Makxuul taabi'i la rahimahullah tuddul histoire wu ne yoneen saa sam nañu tudd ñaari góor ci ñoom comme ni imam al-Mubaarakfuuri indi mu ne foofu dane wa qaala fadlu al adnaakum thumma tala haadihi al yaxsha allaha min ibaadihi al-ulamaa <coughs> fadlul aalimi gëneelu li nga xam ne ki xam alal aabidi ci kiy jaamu yàlla euh, ka yi day mel ni li nga xam ne mooy sama gëneel gi ma am man yonent bi alayhi salatu wasalaam ala adnaakum ci gëna féete suuf ci yéen ay daraja summa talaa ginnaaw gi yonent saa saam jàng aaya bi ñu dëgg-dëgg ñi nga xam ne te mooy aaya bi mujj woon gis bi ñuy commencé kitaabul ilmi ci baab bi ñu nekk deux cent quarante et un suñu bunt bii voilà mooy innama dëgg-dëgg yaxsha allah ñi ragal dëgg-dëgg yàlla min ibadihi ci jaamam yi mooy al ulama ñi xam après mu indi xadis ba ni mu jeex al imam al munziri ci at targhib targhib foofu mu ne euh, bi mu tuddee xadis mu ne xadisu abu umama bi rawahu tirmidi wa qaala xadisun xasanun saxiix mu ne al imam al bazzari solo na ko waaye ci xadisu sayyidatu aisha muxtasara loo xam ne da koo tënk nag foofu dane qaala muallimul xayri yustaghfaru lahu kullu yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hitan fil bahr foofu noonu hadith Sayyidatu Aisha bi noonu la ñëwee ñeneen saa saam nee na ki nga xam ne mooy jàngal nit ñi yiw mooy alquran ak sunna ak yiw voilà yastaghfiru lahu dina ko ñaanal njéggal kullu shay'in lépp parce que yonent bi alayhi salaam bu tuddee ñi mu tudd ça ne veut pas dire que ñi kesel déggoo mu wa ahlu samaawaat ak al arabin wa ahla samawati wal ard waa asamaan ak suuf ñépp mu ne dalaa bëgg a wax xatta nam la bi mi ni muy tuuti tuuti melentaan ni muy tuuti tuuti nga naan ah xanaa dañooy xanaa bokk mu ne xatta loolu sax nekk ci xam sax waaye gàttaa gé géej gi gën yi nekk ci géej gi sax dañuy ñaanal ki nga xam ne mooy xamal nit ñi yiw voilà kon bu nee fii moo tax mu ne kullu dañuy jàng rek dañ koy ñaanal njéggal kullu shay lépp rek waaw yu inanimé yi euh, euh, euh, yi nga xamante ne dañuy yëngoo gi amul ak ndundit yeeg lépp dañu koy ñaanal waaw di ñaanal kooku la yiw allahu akbar hatta alxiitaan fil bahr na même li nga xamante ni mooy alxiitaan mooy li nga xam ne mooy jën yi fil bahr yi nekk ci géej gi nekk ci géej gi voilà même hatta alxiitaan fil bahr même yooyu dañu koy ñaanal li nga xam ne mooy yiw kon mu ngi noonee kon xadis bi xadis la bu wér la voilà léegi mu def hadis kii al-Fudayl ibn Iyad lim ne ñooñu dañ ko dañ koy woowee kabiran fii malakuuti samaawaat al imaam al Mubaarakfuuri mu ne eh, lii nii eh, eh, ay wal maana anna ahla samaawaati yad'uunahu kabiran li kibari sha'nihi li jam'ihi al-ilm wal amal wat ta'liim mu ne dañ koy woowe ku màgg ndax lan dajale gim dajale xam-xam waaye di ko jëfee ak di koy xamle mu ne wa hada qawlu al-Fudayl lii de waxu al-Fudayl la ibn Iyad rahimahullah walam aqif man nag dajuma man imam al-Mubarakfuri rahmatullah alayhima ala hadithin marfu' yadullu ala hada ci hadith boo xam ne bu ñu yëkkati la ba ci yonent way saa saam buy tegtale loolee mais lii al imam al al al-Fudayl ibn Iyad di nitu yàlla bu màgg boobee boroom xam-xam mu ngi ci ay haditham mu ngi ci saa imam Muslim rahmatullah alayhi bu waxee lii du loo xam ne daa toog rek di gént noonu wala jékki rek di wax loolu même bu see gisee nuñ ko càllale euh, mooy njortu gi nga xam ne moom lañ am ak fa mu tolloon du loo xamante ne day asaalu rek di ko wax noonu voilà même bu dee ne duñ mën a taxaw tamit ne loolu yonent bay saa saa wax xaasa na ñuy wax loolu mukk voilà mais dañ naan bu ko waxee du loo xam ne n'importe quoi la loo xam ne daa jékki rek di waxantu noonu wal iyaazu wallahi billah léegi ginnaaw lii mooy kon lëkkaale buntu bi ak suñu suñu xadiis ba buntu bi dañ naan la ngëneelu xam-xam sa way ki xam ki xam aji boroom xam-xam bi ni mu gën a ki jaamu yàlla te toppatoowul mbiru xam-xam loolu la tamit parce que bu dee daa nekk boroom xam-xam ba pare nekk ki yéekee ni nekk mais sa waay moo raw ko waaw a boobu di wax ne a Cheikh Abdul Qadir al Jilani ah di qutb bu mag boobu radiyallahu taala anhu Euh, bi nga xam ne ci la newoon ci yenn ci xalwa yi jaa jekki am iblis daal di koy feeñu waaye iblis bi muy ñëw benn leer bu bu yaatu waaw <laughs> après naan ko yow Abdul Qadir sama jaam gërëm naa la bi jël li mel nii mooy yàlla quoi <laughs> léegi nag teggil naa la julli julli ci boppam laa la teggil jaratul ngay julli ndax yow gërëm naa la àgg nga waaw mu ne ko ixsa yaa xabiis soril yow ku bon ki ku yées ki nga doom da ngaa foog ne xaw ma la yow iblis nga waaw waaw mu ne ko yow nan nga ma xame mu ne ko pourtant gis nga fii nga toll nii bari na ñoo xamante ne ñu doon jaamu yàlla fii laa leen sànk dañuy nekk di kii ba fii ma ñëw feeñ leen lu mel ni leer bu duy ne leen teggil naa leen julli ñu bàyyi julli waaw ñu naan ñoo ko sañ dañ ci am sañ-sañ mooy waxu caaxaan ni ngay dégg rek voilà bu dee boo amee xam-xam ba ta amoo sañ-sañ ba loolu ma ne kan moo am sañ-sañ mooy yàlla bàyyi julli moom mooy yàlla mooy di gën a waaw bàyyi julli rayoon waa àddina bi yëpp moo ko gën a simple rayoon waa addina bi yëpp garaaw yàlla waaye bàyyi benn julli moo gën a garaaw loolu fa yàlla yanaan ma ay ay <laughs> yow da ngay na feebar voilà mu ne ko Iblis ne ko man bari na ñu ma sànk ñoo xam ne diñ tollee fii laa leen feeñu ci seen xalawaat yi ne leen teggil naa leen julli maay seen borom ñu daal di may gën bàyyi julli noonu lañu mel ba alku mu ne ko mu ne ko man naka yonent bi alay saa saam mi nga xamante ne nii moo gën ci kaw suuf saxaabaam yi ñu ñu ak ñu toll ak yi leen doon dal ni mu doon mettee yonent bi alay saa saam gisoo keroog bu muy génn àddina feebaram bi mu mettee di jóg di ngir julli di daanu waaw di inconscient ñu koy sotti ay ndox muy jógaat di waaj ngir julliwaat daanuwaat ci kaw loolu lépp taxul yàlla teggilu ko julli man jaam bii di Abdul Qadir ah al-Jilani nga léegi yow nga ne yaa euh, borom bi dina ñëw naan ma man teggil na ma julli ginnaaw yeneen ci bari saa saam kan mooy ñëw ci ginnaaw borom bi dina ma teggil julli ah nekk sax ci toolu xare wayn xiftum farijaalan aw rukbaana na ngeen nekk sax ci toolu xare di dox ak seen tànk wala ngeen war sax di xare di duur ay jaasi di kii tiire ay pistolet di kii di sànni ay tomahawk ay ay ay ay ay di moytu di di ak woroom bi teg li nga xam ne mooy euh, salaatul xawfi julli tiit loolu lépp yore tubaab saa saa tegal ñu ko xamal ñu ko xeetam génn àddina te borom bi masu ko teggil masu ko teggil benn bindéef nga bëgg a ne man teggil nga ma ko. Iblis xam ne sooy na waaw <laughs> léegi ñaata nit ñoo nga dégg ñoo xamante ni la nekk Iblis a leen ndax kese. waaw léegi nag ñu koy tudde Serigne diw naan Serigne diw a leen ne bu leen julli bu leen nàngam doo bàyyi wax lu amul Serigne diw moom daa ñemee wax lool. waxoon naa leen ne loo xamante ne yàlla moo ko teg sëriñ diw ma ngay wax teg la ko yow même bu dee taalibeem nga booy woote wala mu déggu ci yow sax loolu du sëriñ boobu moo koy teg en fait yow yàlla nim ci nim la ci njette noonu kese la ci njette boobu yàlla njett juróom yoon par fan par force ci am yow yow yow yow ñu ngi la yen nga amob yen di teggi keneen du alors que ki leen ko teg mooy seen borom bi leen bind nañ ñi laa bëgg yéen bii ngeen yenu ko bi ni ngeen di dugg suuf ba ni ngeen di robe nga sëriñ diw moo ko teggil diw doo bàyyi wax lu amul yàlla baax na ba sëriñ ba ngeen koy wax moom daa bind bàyyi fi li ci gën a tee neex mooy loo xamante ne ka ngeen naan moom la ko teggil moom ci boppam ay leet duñ ko bind di ko soññ ci loolu nga xam ne farata la ci moom sëriñ bi ak moom moo mee di taalibe ba képp kuy dox ci kaw suuf ba di ngay deewe léegi man loolu ma bàyyi ko fi di topp waxu ñoom Samba ñoom Demba ak ñoom diw parce que ñooy sëtu mooy ñooy doomam mooy nangam ma seen wax fële dañ leen di teg waaw yéen dañ leen laa sax même wax jooju yéen bu ñu même loolu amul parce que amul daal leer nañ amul buñ ñëwoon sax ba wàcc ba ne waaw léegi nañ supposé ne sëriñ diw moom nee na teggil na ko diw dañ naan moom li mu def du yoon gane yan ma ne li mu def du yoon bu boobaa te li ngeen di wax amul waaw parce que nan la ko ma ne da koo mënul waaw mu ngi mel ni walillahi masalul a'la yow <laughs> loo xamante ne nii imaginer dafa am loo xam ne nit da ngay yeewu nga xam ko mu jeex nga bàyyi ñi xamul dara di di dox dox loo ka di jaay ne dañoo gëm ak ay dañoo dagg ci sëriñ diw di dox dox lu seen waxu dox dox lu yooyu nga bàyyi leen ko te nga xam te dox ko avancé la waaw kii jaamuñ benn mbindeef xam nga ku ñuy jaamu yàlla ki ñuy jaamu yàlla lu tudd waaw amul benn sant qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad kooku la ñuy jaamu waxal allahu samad borom bi kenn la lenn la amul dara luy dugg ci moom wala luy génn ci moom te moom la nit ñi soxlaa waaw kenn la jurul jurulu kenn jur ko te amul ndend amul ku mel ni moom mukk kooku la ñuy jaamu jaamuñ fi kenn képp kenn kuñ lay tudd jaamu yàlla moo gën a kawe lu mën a doon nit du nekk jaamu yàlla ba pare di teggil jaamu yàlla yi la leen yàlla teg dafa amul sax prérogative prérogative bi da koo manul du ay bu ñu mel ni man nan laay tooge fii ne man président Amérique chef ki mu fal mu mu nekk président bi ki nga xam ne moo jiite armée des des des le Pentagone man nii ma toog fii du na sax américain du ma dara même bu ma ko doonoon après ma ne man destitué naa waajooju man sama wax ban njariñ la am walilahi masalul ala <laughs> kene waa yi rikki naa ko léegi yow loolu ngay wax ban njariñ la man bu ma toogee fii naan président euh, Sëñ Basiru ray euh, ki ki mu fal premier ministre bu mu fal man man mii toog fii di wax man destitué naa ko sama wax ban njariñ la am ban njariñ la am lu dul tus ñàkk wax la woo xam ne amul njariñ est-ce que dina am effet amul effet waaw moo lan mooy ki xam ne da ngay ñëw jaam ni yow ñu naan moo teggil diw loo xam ne yàllaa ko tegal lool daa moo ko teg loolu daa mën a nekk wal iyaazu billah kon jaamukatu yàlla boo xamante ne nii day jaamu yàlla boroom xam-xam moo gën ci kawam fuuf waaw comme ni yonent bay saa saam gënee ñi gën a suufe dara ci jullit ñi noonu la boroom xam-xam bi gënee kay jaamu yàlla te amul lool waaw moo tax danger bi nekk naan damay dugg xalwa damay nangam te yow xam-xam beyabaay yi nga xam ne ñoo la war ci diine xamoo ko loolu mooy dangerosité bi waaw loolu mooy te te waa yi en day waru day foog ne mu waaw mooy li Hudhud waxoon dañu woon ko wa zayyana lahum shaytaanu a'maalahum shaytaane moo leen di taaralal liñ nekk jàpp ne fii la ba pare di xeeb ñeneen ñi kooku ngir nga gindi ko yàlla kese ko mën a gindi ngir nga wax ko lu dégg du na yomb waaw parce que day jàpp ne en plus moom fii la nekk allah lay wax moom lan la def allah lay wax ah laa ilaha illallah lay wax nangam ak nangam yooyu lay wax ah alors que les bayabaa yi mu xam ne moom la waroon a njëkke moo xamu ci dara julleen jàngut sax ni muy jullee sax na koo ma waaw kooku xam nga ne kooku moom la yeneen saa sam doon wax xadiis bi ñu doon fàttali kër waat naa ci yàlla ne benn boroom xam-xam moo gën a tar ci iblis que junni jaamukatu yàlla yoo xamante ni ñooy ñooñu kon nag ngëneelu xam-xam rëy na allahu akbar waaw ba pare mu tekki ne yàlla malaakaan yi alayhimu salaatu wassalaam ak waa asamaan ak waa suuf hatta melentaan bi ak xuuti mooy lépp rek la li version Sayyida euh, Sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax lépp rek dañ lay ñaanal njéggal dañ lay ñaanal yiiw la yusalluuna mooy dañ lay ñaanal yiiw borom bi di julli ci yow huwa alladhi yusalli alaykum wa malaa'ikatu waaw mooy ki nga xam ne mooy julli ci yéen way ngëm yàlla rawatina ñiy nekk ci xam-xam borom xam-xam ak malaakaam yi ngir ñu génne leen mina zulumaati ilan nuur te loolu lan lañ koy jële génne leen ci lënd bi dugal leen ci al ci ci leer loolu mooy ci xam-xam la ko borom bi jaarale allahu akbar waaw mooy alquran moo tax mu wàcc téere waaw mu nekk hudan waaw hudan linnaas waaw ñëpp ngir nit ñi kon nag xam-xama ngoongu lo yal nañu borom bi boole ci zumratul ulama ña nga xamante ne ñu gën a kawe la leen di borom bi di baddil ci loolee amin maal habibi alayhi salatu wassalam